mu ne wa minha al imaam ibn al qayyim ci zaadul ma'aad ba léegi ci ghazwatu Tabuuk mu ne wa minha bokk na liñ ciy jàng istimaa'u an-nabiy istimaa'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama madhal maadihiina lahu waaw wa tarkul inkaari alayhim wa laa yasihhu qiyaasu ghayrihi alayhi fi haadha limaa bayna al maadihiina wal mamduuhiina min furuuq waqad qaala uxsu fi wujuhi lmaddaxiina tura waaw mu ne wa minha bokk na liñ ciy jànge istimaau nabii sallallahu alayhi wa sallam madaxal maadixiin mu ne bokk na liñ ciy jànge déglu gi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon déglu taggug ñi nga xam ne ñoo ko doon tagg wa tarkul inkaari alayhim te neewu leen ne eh, déedéet déedéet bàyyi leen bàyyi leen te waxu leen mooy neewu leen déedéet bàyyi leen li ngeen di def waaw le fait que mu bàyyi leen ñu koy tagg te moom bu koy dégg waxu leen dara loolu dañ koy jànge ci lii ndax ñii nii ñii nii bi ñuy wax lii ay tala al badru alayna min saniyati lwadai wajaba shukru alayna ma daa lillahi daai yonent mi aleyhi salaatu wa salaam neewu leen yéen eh, bàyyi leen li ngeen di wax waaw neewu leen bàyyi leen li ngeen di wax ah loolu lañ ko ciy jànge te tamit xam nga am na benn riwaaya gisuñu ko bu ne Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu wa jóge Tabuuk Euh, daf na ko daf na yonent bi aleyhi salaatu wa salaam permettre ma ma takk la waaw dane ko permettre ma waay yow ndaw yàlla li ma tagg la man al abbaas ibn abdil radiallahu taala anhu wa ardaa ah yonent bi aleyhi salaatu salaam ah, daal di koy ne laa yafdudi llahu faak yal na bu yàlla mooy yal na bu yàlla damm say bëñ mooy yal na la yàlla barkeel sa gémmiñ waaw ah boo demee ci dalailun nubuwa imaam al-Bayhaqi soloo na ko mu ne nag ci la seydna al abbas doon waxe naan min qabliha tibta fi dhilaali wa fi mustawda'in haythu yukhsafu al waraqu tumma habatta albilaada laa basharun anta wala mudghatun wala alaqu bal nuqtatun tarkabu safiina wa qad aljama nasran wa alhaahu wa ahlahu lgaraqu tunqalu min saalibin ila rahimin ida mada aalamun bada tabaqu xata ftawaa baytaka almuhayminu min xindifil xindi xin difan ulya tahtaha nutuq wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa da'at bi nuurika al ufuqu fa nahnu fi dhalika ad-diya'i wa fi nuuri wa subli rashadi naxtariqu voilà nee nañ loolu Seydina al Abbaas ibnu Abdul Muttalib wax loolu <laughs> wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa da'at bi nuurikal ufuqu wa anta te yow lamma wulidta ba nga juddoo yow alayhi salaatu wassalaam hein ashraqatil ardu suuf si dafa leer fenk leer wadaat mu takk leer bi nuurika ci sag leer al ufuqu muy euh, euh, horizon yi mu ne fa nahnu nag fi daaka ad-diyaa wa fi nuur wa fi nuuri subli rashaadi naxtariqu waaw ci loolu lañ nekk ci leer googu rek ci lañu ne ñun ba léegi ak talaa al badru bi côté bii gisuñu ko woon parce que gisoon naa ko mais dama ne woon peut que mais day day day ñëw di kii imaam wax ni mu ne yonent bi aleyhi salaam kon dégg na ñu koy tagg ta ah, neewu leen mu ne nag loolu nag ci xaqu yonent mi alayhi salaatu salaam naa ne waaye wala yasixu qiyaasu ñu ci qiyaas keneen mooy keneen amul keneen kuñ naan moom itam ci mbindeef yi possible na moom ñu koy tagg mu toog noppi déedéet mooy à part yonent mi alayhi salaam kenn lañ fi waru nekk di tagg nga toog déedéet lu tax lima bayna al maadihiina wal mamduhiina min furuq ndax diggante bu bu bu wutee ak euh, bii passé lan lañ waxoon am na luñ da bi ñuy gis euh, masala yi ta'dilu ta'dilu nekkul lu gën a suufe day teg mooy luy yemook moom mooy bi imaam kii doon wax imaam Ash-Shawkaani naan way yéen waa ulama diin yooyu way boroom xam-xamu diina ji yéen njiit yi yéen gouverneur yéen visir yi ana lan ngeen gis shirk boo xam ne taadilu boo xam ne waaw pas lu gën a suufe lu yemook lii est-ce que gis ngeen lu bon lu yées lu yemook loo xam ne xaw naa égal xaw a tolloog li nga xam ne mooy shirk bon gi ñuy def ci xabru yi kenn te waxu ngeen dara voilà taadilu pas lu gën a suufe mais mooy lu tolloog lu yemook waaw loo xam ne mën nañ ne lii da moom mën nañ leen a gam-gam la ñoo tolloo voilà waaw ah, loolu fermons la parenthèse parenthèse la woon voilà kon mu ne ma baynal maadihiina wal mamduhiina min furuq lan moo tax manula ne yaa imaam Ibnul Qayyim que ne ñuy tagg keneen ko à part yonent bi alayhi mu ne parce que ñi ñuy waaye ñiy taggaate ñi ñuy tagg ah di fe kii bi nga xam ne moo am seen diggante ah mooy gap waaw wuute wuute yi lim wuute mooy mano mooy yonent ma saa saa ñu doon tagg manoo wax nit ku baax ku ko jege fenn waaw te tamit ni ko doon tagg manoo wax nit ñu baax ñu doon tagg yonent ñi doon amoo ñoo leen te comme que lay moom moom xam na te moom fi mu àgg mooy lii nii du ko wàññi dara looloo tax mu bàyyi loolu te xam na ne ni ñi koy def it mooy ñooñu mooy amul amul manu la nekk amul xiyaas ak keneen waaw loolu manu la amul xiyaas ak keneen waqad xaalata moom sax alayhi salaatu wassalaam nee na uhsu fi wujuhil maddahiina turab sotti leen ci gémmiñu ñi nga xam ne ñooy taggaatekat yu mag yi ak turaaba suuf muy xadiis boo xam ne al imaamu muslim ibn al hajjaj daal na koy solo ak sëriñam daal imaamu ahmad ibn hanbal ak beneen sëriñ imaamu ahmad muy imaam abu daawud ak beneen sëriñu imaamu ahmad muy sëriñ al imaamul buxaari waaye ci al adabul mufrad nawul ci saxi bi de naka noonu taalibe imaamul buxaari da imaamu tirmidi solo na ko na ko noonu imaamu ibnu maaja al qazwini rahmatullahi ala al jamii waaw mu ne mooy xadiisu almiqdaad mu ne yonent ma lay saab saab nee na idaa ra'aytumul maddaaxiina faxsu fi wujuuhihimu turaab bu ngeen gisee hein ak gaatekat yu mag yi hein na ngeen sotti ci seen gémmiñ yi li nga xam ne mooy suuf seen xar kanam yi suuf waaw yi li imaam Ibnul Qayyim wax imaam Ibnu Hibbaan moo ko solo mooy version bi mu indi waaw ak imaam abu nu'aym alxatib albaghdadi ci xadiisu seydina abdallah ibnu umar mooy xadiisu mawlaana ibnu umar radiyallahu taala anhu wa ardaa ku nekk rek ak la mu nga xam ne moom la la moom la la bi alayhi salaam mooy loolooy version boobu la moom la wax nii voilà Ah, mais fii nii dañ naan euh, si man nañ ci qiyaas keneen kay waaw te loolu dafa feeñ ci sunna waaw dafa feeñ ci sunna xam nga man ne ne yonent ma ne saa saam yàgg nañoo gis muy wax ay saxaaba xoolal keroog gis nañu bi ñuy gis Seydina Usmaan radiyallahu anhu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu dane bi ma demee ne dama koy taxawal maay nekk bawwaabaam mooy maay nekk son chambellan maay ki nga xam ne maay taxaw ci bunt bi kenn du agsi ci moom loolu mu jaar ci man maay nekk bëkk néegam tey yonent bi aleyhi salaatu salaam bi nee na bi ma taxawee am ku yëngal bunt bi ma ne ko kan la mu ne Abu Bakr mu ne ma ala ma ne ko ala rislika ya Aba mooy taxawal stop waaw bouge pas yow Seydina Abu Bakr ba ma dem gis yonent mi aleyhi salaam ma wax ko mu ne ko izan lahu wa bashirhu ah, bil janna ah jox ko ndigal te nga bégal ko ci aljanna waaw ak ya nga xam ne moom la doon wax ci Seydina Umar ibn al-Khattab inna ash-shaytaana yaxaafuka ya ibn al-Khattab yaxaafu minka yow se yow ibn al-Xattaab ah seytaane daf laa ragal waaw te tamit lool nga ne ma noonu loolu yonent ma moo ko wax ñooñu ko ak ñeneen ak ñeneen ak li mu waxoon ah mooy bari na loolu moom dafa bari ci sunna nga ne ma noonu loolu yonent sallallahu alayhi moo ko wax nit ñi loolu taxul ñuy wax quoi ñu ne la mais biir saxaaba yi ci seen biir ñoom seen biir loolu da doon xew ni'ma fatal kuhul lahu lisaanun sa'ul wa qalbun wa qalbun aqul Seydina Omar moo ko doon Ibn Abbas no ni'ma eskay fatal kuhul ay way eskay gone gaa ngoog nga xam ne ak moom mooy mooy ni nekk ni kuy di toll diggu dooleem ah lahu ñel na ko lisaanun li nga xam ne mooy eskay est-ce que birëb jeune muy Ibn Abbas am na am na làmmeñ wu mën a laaj waaye xol bu mën a takk waaw te tamit Seydina Omar keroog bi muy bi muy bi muy génn àddina diñ ko jamee am benn jeune ci wàllamsaar Ansaar yi ñëw daan ko di ko tagg di ko wax eh, yow yaay kii yaay ay Bachir bëggal ci lii ak loolu neew ko é eh, jël leen suuf ma so indil leen ma suuf ma sott ci xarkanam déedéet mais bi waa ji waxee bay dem la gis ni mu soloo yére yi buub mu ne ko mu ne wowal ma leen wowal ma leen ko da ko woolu pour lan ngir ne ko mais waaye nag sa tubay ji dee ko xëcc ko waaw waaw ndax sa yére bi ni ko sole day buubu loolu du tagg ci kanam ah ah loolu dafa bari loolu dafa bari sëy naa kii Eh, eh, eh, ni ñuy gisee Kaab ibn Malik même imaam Ibn al-Qayyim di néew ci loolu keroog bi nga xam ne ci la ci la tuubam gi kii nit ñi di ko di ko di ko di ko di ko tagg di ko dagat di ko tagg tatagal ci mbedd yi neewul xëpp leen bu ñu xamoon ne loolu lay duñ ko ñëw di ko wax lool te tamit duñ ñëw di tagg di ko tagg ci kanamu yonent bi alayhi salaam sëy naa kii du jóg ndokkeel ko waaw gaa yi kontaan ci moom mooy loolu loolu dafa te tamit yonent mi aleyhi salaatu salaam gis nañu ñoom naa Kaab ibn Zuhayr waaw inna rasula la sayfun muñ doon wax ñeneen ak ñeneen waaw inna abdallahi rajulun saalih la mu waxoon Hafsa te loolu da koo wax ngir de toute ngir mu yëgal ko inna abdallahi rajulun saalih abdallah de ibn Umar ah ay way góor bu baax a ngoog de law kaana yaqumu min al-layl ay woy bu doon taxaw lara ci jul ci guddi gi mooy di julli hein mooy loolu dafa bari dafa bari dafa bari dafa bari ak li Seydina Omar doon wax Seydina Siddiq keroog bi mu naan dañ koy jaayante moom mu ne ko waaye ma ne yaa ñu gën fuuf waaw yow la yonent ma loolu du taggaat yaa ñu gën ku naan yaa ñu gën yow mii la yonent ma ne salaam saxaaba yi di ko wax naan ko ñun suñu borom est-ce que du ñu gërëm ki nga xam ne yow la yeneen ci ma ne saam gërëmoon ci suñu wàllu diine lu tax ñun duñ la gërëm ci suñu wàllu diine àddina loolu du taggaate te Seydina Siddiq taxawul ne hé yéen xaar leen kaay leen indi leen ma suuf ma xëpp ci seen xar kanam yi suuf yi loolu kii yéen voilà li nga xaman li nga xamante ni nii mooy suuf indi leen ma suuf ma xëpp leen suuf déedéet parce que xam na ne affaire lu loolu ñi nga xam ne lañuy tere jool mooy ñuy exagérer ak ñi nga xam ne li ñuy wax dara wóoru leen ci ñuy taggaate ci loo xam ne wóoru leen te dara ñooñu la ñuy xëpp te sax xadis beneen almaddaaxi mooy ñi nga xam ne ci loolu lañu dëkk daanaka te li ñuy wax du demee noonu wala li ñuy wax wóoru leen waaw wóoru leen loolu la gisoon nañu ar-Rubayya bint Muawwid keroog céetam nga ba ma yonente ma alei saatu salaam ñëwee waaja doon waaye dana wa fii naa rasul ndaw sax wa fii naa rasulun wala nabiyyun ya'rafu ma fii ghadi yonent mi alei sat salaam ne ko bàyyi lool te nga wax leneen pourtant waxu ko li nga wax du dëgg de te ndaw sa exagéré wul mais bu doon lu baaxul dina na ko bu ko bu fi waxati loolu mais bàyyil wax jooju nga wax leneen waaw mooy yu mel noonu bu dee loo xam ne peut-être mën naa di jax-jaxal ci nit ñi waaw bu boobaa mën nañ ne déet mais wala mu nekk loo xamante ni waa ji koy wax dara leeru ko ci walla du dëgg li muy wax du dëgg rek waaw waaw mooy yonent bi alei salaam ndaw si wax na dëgg waaw ndax moo leen di xamal comme li mu leen wax keroog bi eh, diyaaru Samud lan la wax bi gaay naan non dañuy ci xadiis Seydina Abu Humayd dañoo dugg ci kër yi ngir di fi wóoyu di fi mu ne ndax duma leen wax loo xam ne di leen indil xabaar yoo xam ne lu yéen leen la di leen wax lu xew ëllëg ak yooyu ah waaw te loolu te loolu yàgg na yàgg nañ koo gis te loolu yàgg nañ koo gis mooy yooyu moo tax loolu mën nañ ci xiyaas keneen sauf que mooy il faut pas dérapage yi am ak di tagge nit loo xam ne dara leeru la waaw bu boobaa ñu mel noonu moom ñooñu ñoo jar uxfu sotti seen xar kanam yi li nga xamante ne mooy suuf waaw gaa yi nga xam ne dañuy wax dañuy wax ne dara leeru leen ci mais sinon yonent mi aleyhi salaatu wa euh, lii nii mooy ne ñeneen ñi mën nañ leen koo def waaw te loolu bari na ci sunna bari na ci sunna ku ko topp li nga gën a gis lu yaatu li ñu ci wax waaw li nga ki gis li nga xam ne mooy li gën yaatu lii nga xamante ne nii moom lañ ci gis te gis nañ keroog Seydina Siddiq bi Seydina Anas ne damaa daje dañoo nekk dama seyna Omar dama fekk ci kër ci mag Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu may mu may waajala yónni fi nga xam ne mooy Bahrayn ngir ma dem wàllu zakat yi nee na mu ñëw ne ne moom bi mu agsee bu Seydina Omar Seydina Abu ne ko ah Anas mii de laa bëgg yónni ngir wàllu zakat yi Bahrain mu ne ko yónni ko de waaw yónni nga ko mat de bind kat la te wóor na waaw loolu du taggaate Seydina Anas Seydina Omar boo xamoon ne loolu lañu war a def waruñu koo def loolu dina ko wax loolu hein lool lool kay ngandu kat lool lool tag ginu koo kii lool lool lool du taggaat kon yooyu mooy bari na yooyu dafa bari yooyu dafa bari waaw waaw waaw euh, léegi kuy wax nag lu la wóorul boobaa la la waaji naan la ah lan moo la wóor moo tax sëy naa Mawlaana Ibn Umar radiyallahu anhu ba muy génn àddina gaay naan kon ay yow yaay am dodoa Umar yaay li yóbbu yóbbu lii moo waxul ne waa ji li nga wax ne saxaaba laa doomu xalifatu Seydina Omar laa yooyu yëpp neew ko li nga wax bu dëgg waaw te tamit neew ko noppil dafa bàyyi mais moom côté yi mu doon wax lim lim tontu waa ji dana ko dafa jóg ne mais yéen da ba mu kiiwee xaw est-ce xam nga kan la buur yàlla di nangul buur yàlla nee na innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin mu ne innamaa yataqabbalu allahu min allah innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin dëgg-dëgg ñi buur yàlla di mooy ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla waaw te est man buur yàlla bokk naa ci ñi muy nangul loolu xamoo ci dara yow mi yow waaw kay loolu wax na dëgg mais tekkiwul ne mooy gis nga loolu la ko remettre en cause mais le fait que moom saxaaba la ah doomi naa Omar la moom yonent mi alayhi salaam li mu wax ci àqam ak yooyu loolu du taggaati pourtant neewu ko bàyyi li ngay wax bu ma waxati loolu wala xëpp leen ko suuf déedéet loolu moo tax loolu mën naa ne waaw taalibe boo xam ne dafa bind ay way ci sëriñam fekk exagéré di wax loo xam ne dara wóoru ko ci waaw waaw di wax lu la wóorul tamit bu fi nekk di di takkal sa sëriñ maqaama yoo xam ne fii mu ne kenn daraa la ci leeru waaw loolu nag nit ku am personnalité rek di wax lu ko wóorul waxatuma laa nag ci wàll woowu voilà sinon loolu mën naa ne de sinon loolu mën naa nekk waaw léegi ah, kon loolu la imaam Ibn al wax kon